sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci weeru koor gi ñu ngi nuyu mbokk yépp di ziyaare mbokk yépp di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci suñu jotaay yi yi ànd ak borom xam-xam yi ci ay tomb yu wuute yoo xam ne jàpp nañ ne kenn ku nekk bu ca indee la mu xam incha allah dana ñu jariñante tey jii nag ñu dalal suñ mbokk moo xam ne mu ngi bàyyikoo ba Sébikotane di Serigne Souleymane Pouy moom tamit di jàngalekat di gëstukat mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo ñu tënkoon ko ci fitanun ka xitangi muslim te mu indiwaat ko ci al fitnatu wal muxriju minha muy fitna ay fitna ak naka la ñuy def ba mën mucc ci fitna yooyu noonu kon sëriñ Souleymane Pouy moom lañuy ñuy fas yéene dalal tey ci tom bu am solo bii mu wax nii eh, xam naa ne bala ko jox kàddu gi rek dañuy tënk lu gàtt rekk ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci ëttub waajuram di sëriñ Xasan Pouy ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi tamit la dem ci benn institut islamique euh, ñu koy wax almaadul islaam foofee la defee njàngum primaire foofee tamit la defee njàngum enseignement moyen muy al i'dadi was wal ibtidai ci biir loolu ci la ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a tànn ngir ñuy jàngale ci école gouvernement bi ñu affecté ko fële ca gaarasu bente ni mu fay jàngale ci école publique yi waaye nag texul mu bàyyi li nga xamante ne moom la doon woon ci maam yak bàyyi muy jàngale alxuraan ak xam-xam ba tey tamit ci biir foofu noonu mu yor fa jenn daar joo xamante ne dañu fay jàngale alxuraanul karim yemul ci loolu waaye bépp jumtukaay boo xam ne mënees na caa jaar ngir jot li ni ko yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon ballighu anni walaw aaya loola ma ngi cay def kemtalaay kàttanam ndax rajo bi nga xamante ne mooy rajo Dunya bi nekk Mbuur am na fa benn émission diine boo xamante ne moom mi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo koy animé yemul ci loolu waaye jàkka ji nga xamante ne tamit moo nekk foofu ci gaarasu bent ne moom ña fay jiite euh, ajjuma Euh, ca ca ci la bokk kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tom bi ma wax léegi nii mu tënk ko ci al fitnatu wal muxriju minha kon incha allah ci njàlbeen waxtaan wi danañu xam xamal bu ñu waxee al fitna lan lañ ci jublu ñaareel bi tamit danañu indil façon fitna yi nga xamante ne moo am ñetteel bi incha allah danañu indil. naka la ñuy génnee ci fitna yooyu noonu kon ci tënk incha allah waxtaan wi noonu dafa fa seeni doxe bi mu ñëw nag mi nga ànd ak ay mbokk yoo xamante ne moom tamit ci wàll gi muy yëngutu rek lañu ñuy yëngutu ñu mën cee tudd al imam Serigne Idrissa Cissé ak Serigne Massamba Gueye ak Serigne Moustapha Coulibaly ak Serigne Ahmad Diallo kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Souleymane Pouy ci tomb solo bii nii. xam naa ñu fàttali mbooloo mi ne suba incha allah ci àllarba ji fas yéene nañoo dalal sëriñ jibi muy fas yéene waxtaane incha allah ahamiyatu taalim bi loxatil umm muy am solo gi nga xamante ne jàngal jàngal nit ki jaare ko ca làkkoom nàmp am solo gu mu am solo loolu ci la sëñ jibi si incha allah fas yéene ànd ak ñun suba incha allah kon ñu jox kàddu gi sëriñ Souleymane Pouye yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah min shururi anfusina wa min sayyiaati a'maalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana muhammadan عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه fa salli allahumma wa sallim wa baarik ala hada nabiy alazim wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin wa ala altabi'in wa tabi'i altabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin wallahi jalla wa ala nas'alu an yaj'alana minhum ikhwat aliman innaha tahiyya mubaraka min indillah tahiyatul muslimi lil muslim taxiyatu ahli aljanna wallaha taala nasaluhu an yaj'alana min ahli aljanna ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi doomi ndey yi nga xam ni ñoom lañ faskee ni amal jataay bi tey ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala ci xeewal bu rëy bii nga xam ne baaxe nañ ko bañ bañ mën koo jot tey muy xeewalu seqi jéego yu xaw a takku ngir saafoonteeg say mbokki jullit waane diisook ñoom laayanteeg ñoom biir ci li nga xam ne mooy sunu diine mooy lislaam kon loolu la teraanga la woo xam ne ñu ngi ciy sant borom bi subhanahu wa taala waaye li ñu ciy sant doom aadama yi nga xam ne yàlla baaxe na leen ba mbir moo ma jaar ci seen loxo yàlla na yàlla fay leen yiw mbokk yi ñu ngi ndokkeel ñépp ci weeru koor yi di borom bi subhanahu an yataqabbala minna siyaamana wa xiyaamana yàlla na yàlla nangu ñu suñu koor yàlla na yàlla nangu ñu suñuy nawaafil ak suñuy jaamu yàlla yépp mbokk yi ñu ngi yëkkati nuyoo lislaam di nuyoo bi nga xam ne moom la yàlla wax ne mooy nuyoo waa aljana ñuy ñaan borom bi subhaanahu mu boole ñu ci waa aljana nuyoo boobu mooy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmmi yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla wàcc ci yéen mbokk yi kon ñu bañ a guddal dañuy jéem a dugg ci tomb waxtaan wi nga xam ne moom lañu duppee alfitan wa muxriju minha fitna yi nga xam ne doomu aadam mu ngi koy dund tey jii rawatina jullit bi fitna yooyu yan façon la waande lan la jullit du war a def pour yàlla mën koo muccal ci fitna yooyu yàlla na yàlla muccal ñu ci mboolem fitna yoo xam ne ñu ngi koy gis ci jamono jii di mujjub jamono eh, mbokk yi bu ñu nee fitna dafay làmboo ñaari wàlla pour doomu aadama bi xam lan mooy fitna fitna yàlla mën na koo jaarale ci yoo xam ne ay nattu la mu di ay mooy yàlla wala ay bàkkaar wante fitna mën na nekk ci ay xewal yu la yàlla defal moo tax ñaar yépp borom bi subhaanahu tuddee ko fitna wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna wa ilayna turja'un ci suratul anbiya borom bi nee na man may wàccee fitna ci yoo xam ne safaan la doomu aadama yi di ci am coono ba noppi am ci li nga xam ne mooy bàkkaar waaye man yàlla may nattoo nit ki fitna boo xam ne xéewal yu bari yoo xam ne ñoo koy beewloo yàlla na yàlla muccal ñu moo tax boroom bi wax ne nañ xam ni xéewal yi fitna la wa'lamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna xam leen ne seeni njaboot seeni doom ak seeni alal sa fitna la fitna boobu nag bu nekkee ci àdduna ci loo xam ne mbirub àdduna la moo gën a oyof bu nekkee ci mbirub diine moo tax yàlla di wax ne nit ki buñ ko fitnaalee ci diineem ba mu ñàkk diine wala diineem di wàññeeku loola ñu ñu faatoon ko sa moo moo moo ko gan ñu reyoon ko moo gën lool moom lay wax ne wal fitnatu ashaddu min al moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mbooleem fitna bu ko yàlla di fitnaal da daan ñaan yàlla ne yàlla bu ko yàlla def ci diineem ndax doom aadama jullit bi lu mu mën a am te ñàkk diine amul dara waaye jullit bi tamit lu mu mën a ñàkk te dese diineem ñàkkul dara moo tax ki yàlla yónni woon ci ñun sallallahu alayhi wa mu daan ñaan di ñaan yàlla lu bari wala taj'al musibatana fii diinina wala taj'alid dunya akbara na mu daan ñaan yàlla lu bari ngir yàlla bu koy fitnaal mu bañ koo fitnaal ci diineem moo tax ak li muy baax sallallahu alayhi wa ak li muy baax yépp ak li muy sori ci ngëm yàlla raw ci ñépp teewul da daan ñaan yàlla yàlla muccal ko saxal xolam ci diine ji mu bañ a tarxiis daan ñaan ñaan yàlla lu baree baree bale di wax ne allahuma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala diinik yow yàlla yow mi nga xam ne yaay walbati xol yi di ko jëme fu la soob yow yàlla ñu ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan man muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay ñaan nga saxal sama xol bii ci diine ji loolu lu muy tekki mooy àdduna day toll foo xam ne lii ñàkkaloo nit diine liy ñàkkaloo jullit islaamam dafay bari loola lañu ñu tuddee fitna bu ñu waxee al fitan mooy mbir yi nga xam ne jullit dana ko dund ci mujjub jamono ba loola mën a jaar digganteem ak mu topp yàlla ni mu waree topp yàlla wala loola jaar digganteem ak diineem sa yàqoo ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi doon wax ne jëkkante leen yiw yi na jëkkante jëf ju baax ndax am na fitna yuy ñëw ci mujjub jamono jëkkante leen a fitna yooy baadiru bil a'mal fitanan ka xita i leylil muslim yusbihu rajulu mu'minan yumsi kaafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kaafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kaafiran yabi'u diinahu bi aradin min ad aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ci xadiisu muslim ñu ci abi hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na jëkkante leen yiw yi gaaw jëkkante leen yu baax yi ndax am na fitna yuy ñëw si mu jub jamono fitna yooyu dañuy niroo guddi gu lëndëm loolu mooy lan mooy nit ki ràññee ci lu baax ak lu bon day dem ba jafe ndax niñ koy gaaralee lu bon taaralal ko lu bon ci kanamam ba lu bon loola far mujjee nekk lu baax ci ay bëtam looloo tax mu nekk lan boo xam ne nabilaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko misaalee guddi gu lëndam mu ne jamono jooju ngay gis jullit bu xëy xëy ak ngam yàllaam balaa ngoon mu jaay diineem waaye jullit bu ku nekk jullit balaa bët set mu jaay diineem loolu mooy lan mooy ne yabiu diinahu bi aradin mu ne dunya moo di ne poñeteefu àdduna buñ ko ko gaaralee rek jaral na ko dellu gannaaw ci lam nekkee woon diine ndax mën a jot loola loola nag dara jëru ko moo tax mu sallallahu alayhi wa sallam dénkaane ne nañ gaawtu balaa jamono jooju di ñëw te mooy jamono ji ñu dund beneen dénkaane sallallahu alayhi wa sallam ci fitna mu ne amul benn xeet bu fi mosoon a jaar ndere yonente ba yàlla yónni woon mu jamonoon xeet woowa doon na xettali xeet wa di leen moytuloo fitna yu ñëw ci jamono mu ne man muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee ma yëgal xeet wi ne amul benn at buy ñëw ndere fitna yey feeñ ca at ma ca topp mooy gën a rey fitna yi feeñoon ci at mi weesu mu ne dana dema dem ba nga xam ne jullit fitna bu génn rek day naan lii de mooy tukkite àdduna day naan bii de moom moo desoon pour àdduna àdduna bi jeex mbokk yi bu ngeen xalaatee seetlu gis ngeen ne lu jëm ci mbon li jëm ci yàqute ci jamono bés bu yàlla sàkk day bees wante at mu jot dañ ci génnee yu bees yoo xam ne amul woon ci at mi weesu kon loolu la yonent bi sallallahu alayhi di wax ne amul at moo xam ne dana ñëw lu dul at ma ca topp mooy yées ci fitna yee cay am fitna yooyu mu am yu aju ci xol muy wàllu pas-pas mu am fitna yu aju ci wàllu jikkoo mu am fitna yu aju ci wàllu njaboot njaboot gi mu am fitna yu aju ci wàllu soxna yi fitna yoo xam ne day feeñ ci jigéen ñi mu am fitna yoo xamee ne mi ngi aju ci boroom xam-xam yi am fitna yoo xam ne mi ngi aju ci àttekat yi yooyu ñooy façon ngi fitna yi nga xam ne ñoom lañu bañ a bëgg bëggoon a teqale léegi insha allah bu dee fitna bu njëkk bi bu aju ci pas-pas aju ci xolub jaam bi gis ngeen ne fitna boobu ñu ngi koy dund ci façon yii bakkan bu ñu boyal di def la ko nee wante seytaane boo xam ne mi ngi taxaw suñu kanam bëgg ñoo woo fa alxuraan wax wal iyaazu billah innama yad'u hizbahu li yakunu min ashaabis sa'ir wante ñu ngi jàkkaarloog ay bànneex ay shahawaat yoo xam ne mi ngi bëgg kaf sunu xol yi kaf sunu diine waaye bànneex yooyu mi ngi bëgg a yàq suñu pas-pas wante ñu ngi jàkkaarloog àdduna boo xam ne àdduna boobu nit ñaa ngi koy xëccoo di ko jëkkante te amul kenn ku ci jeexal ay soxlaam maanaam àdduna amul kenn ku ci jeexal projet loo naal xalaat boo am ci ne bu dewee nag jàmm naa def nangam wala suba ak jàmm daa naa def nangam bis dana ñëw nga xalaat xalaat bu mel noona doo fekkee bis booba kon ñent yii ñooy fitna yi nga xam ni ñoo ñu sonnal ci wàllu sunu jikko mooy sunu bakkan inna nafsa la amaaratun bisu bakkan lu gën a bari bëggalul boroomam jàmmam loo xam ne jàmm la ci yow li gën a bari ci bakkan bëggalu ko boroom looloo tax yàlla di wax ni nañ góorgóorlu jee teem teela a yar teel a yar sunuy bakkan ndax ñu bokk ci ñiy texe ñiy texe àdduna texe àllaaxira qad aflaha man zakkaaha waaye wa qad xaaba man dassaaha bakkan bakkan mi ngi niroog gone gu ndaw rekk buy nàmp boo ko sàgganee bañ koo jubbanti bañ koo feral day bëgg nàmp ba bijjaaw mooy bakkan boo ko sàgganee bañ koo téye dalay dalay yóbbu ci loo xam ne baax waande bànneex yooyu nga xam ne ñooy saxawaatu dunya yàlla na ñu bari na doomu aadama yoo xam ne li dox seen digganteeg ñu topp yàlla li dox seen digganteeg ñu jox yàlla seen bopp mooy àdduna boobu poñeteef yooyu moo tax yàlla di wax ni zuyyina linnaasi xubbu shahawaati min annisa walbanin walqanaatiri almuqantarati min aldahabi walfidda walxayli almusawama wal an'aami walxarf yàlla ne daalika mataaul xayaati dunia yàlla ne li gën a bari ci doomu aadama yi dañoo yitteewoo poñeteefu àdduna yàlla ne daalika mataaul xayaati dunia loolu poñeteefu àdduna la la nekk ca yàlla nag moo gën lool kon soo doon tënk fitna yi nga xam ne moo gaar sunu xol tey jii nii mën nga ko tànk ci ñeent mooy sunu bakkan seytaane mi nga xam ne mu ñuy woo fu baaxul wande bànneex yi nga xam ne moom lañu ñu topp wande àdduna bi nga xam ne moom moo ñuy nax te kenn du ci mës a jot li nga xam ne mooy bëgg-bëgg bu dee ay fitna yoo xam ne daal aju ci jaamu yàlla yi dangay gis ah, seytaane ni muy xeebloo jullit bi jaamu yàlla fitna boobu ñu ngi koy dund tey ñaata nit ñooy ñi nga xam ne dañoo soobantal jàng alquran dañoo soobantal julli dañoo soobantal jaamu yàlla yi loola fitna la fitna gënu ko rëy ndax yàlla li taxoon mu andi ñu fi nekk lu dul ñu defal ko ndigalam te la la jiitu ci ndigalam mooy farata yooyu borom bi nee na wa ma xalaxtul jinna wal insa illa liya'budun li taxoon ma àndi leen fi mooy jaam mais fitna bi nit ñi di dund tey ci wàllu jaamu yàlla moo di ne ah, seytaane mën nañu xeebloo ñu jaamu yàlla yu bëree bëree bëree bëri dañuy tënk rek ndax jëkkante waxtu wi bu dee fitna bu aju ci wàllu jikko yi muy al axlaaq da gis ne jikko jooju nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mook ngam yàlla ay seex lañ benn bu ci dee rek moroom mi dee gis ngeen ne fitna bi gën a rëy ci wàllu jikko tey ji ci réew réew mi mooy fitnatu xillatul xayaa néewu kers bokk na ci màndargay mujjub jamono xillatul xayaa fi sibyaan wa xillatul xayaa fi niswaan mi ngi ci axiru zaman maanaam néewu kers buy am ci gone yi ak kersa gu néew ci jigéen ñi ah, Serigne Touba waxoon na ne mu mujjub jamono bokk na ci fitna yi feeñ defe naa loolu leer na tey jii mooy kers mii nga xam ne moo nekkoon seexub ngam yàlla nga xam ne benn bu ci dee rek moroomam de kersa googu lañ jëkk ñàkk ci wàllu jikko xale yi ñàkk ko wande jigéen ñi tamit ñàkk ko xool leen ñaata yoon ngay gis gone yoo xam ne dañ leen boyal ñu tee seeni ñu tee seeni wayjur ndax lan fitna bi nga xam ne moo feeñ ci liñ tuddee média nga xam ne mooy waxikaay yi rajo yi télévision yi wootekat yi nekk ci réew mi di woote pour boyal gone yi libéré leen ñaata yoon ngay gis la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne bokk na ci màndargay mu jub jamono an talidal ammatu rabbataha maanaam baay mu jur doom joo xamee ne doom ji mooy sangam loolu mooy lan mooy doom yi dañu maanaam gone yi dañ leen jox droit yoo xam ne dañuy mën a teg seeni wayjur loola defe naa fitna gënu ko rey ndax li yàlla waxoon ci Qur'an du dañ te mooy baay lu lu lu mën a xew baay lay doon te àqam doom daf ko ko war a jox tey jii fitna boobu juddu na gone yoo xam ne yëgatuñu seeni kilifa te yàlla waxoon na wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana luqmaan bi muy dénk doom ji bokk na ci li mu ko doon dénk mooy nga topp sa ñaari woy ji gis ngeen ne fitna boobu am na ci média yi am na ci waxukaay am na ci yu ñuy seetaan ba nga xam ne tey jii ñàkk kersa bi nga xam ne moo am ci nit ñi yegg na ci mën a wuññi doomu aadama di leen génne ci télévision yi suñuy doom yi jàkkaarlook ñoom di leen seetaan wante loolu tamit fitna gënu ko rey mu bokk ci fitna yooyu fitna bu aju ci sunuy soxna nga xam ne tey ji woote ka lii woote pour génnee jigéen ci nangu kilifteef gis ngeen ne gañe nañ côté boobu bu baax ndax génnee nañu jigéen ñu bari ci seeni melokaanub jullit waaye ñu tàbbi leen ci melokaanu tubaab gis ngeen ne jamono ji colk bi ni sunuy soxna yeeg sunuy doomi jigéen yi di solo gis ngeen ne wuute na ak islaam bu baax a baax wuute naag li nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi woon ndax sooy jàng seeni mbind da nga gis ne lañ lañ dénkaane woon mooy jigéen di sàng awraam jigéen mel ni yàlla bëgg mu mel noonu ndax yàlla moo sant soxna mu am comportement boo xam ne bu génnee dañu xam ne kii jigéenu jullit la kon fitna boobu feeñ na ci soxna yi waaye fitna bu feeñ ci kër yi aju ci soxna yi ni ñuy weddee ni ñuy weddee njekk waane ni ñuy maanaam yëgadee seeni kilifa seeni borom kër loola tamit ku seetlu gis na ne fitna boobu tàbbi na ci sunu dund yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko nee na gis naa soxna yi ñu bari sawara lool wal iyaazu billah ñu laaj ko yaa rasulallah lan moo leen fa tàbbil mu ne yakfurna bil ashir dañoo mën a weddi njëkk mu ne soxna si waa ji mën na koo defal lu ne wante bés bu waxee ak waa ji wax joo xamee ne safaan la bés bu amee safaan ak moom dana fàtte lépp loo xamee ne waa ji defaloon na ko ci lu mbaa ci da koy yëkk lu bon wane ne waa ji mësu koo defal dara ci lu baax ida ida illa ila na dahra summa ra'at minka shay'an qaalat maa ra'aytu minka xayran xattu aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam beneen fitna mooy fitna bu feeñ ci xam-xam lañ waxoon ne mujjub jamono day ñëw boroom xam-xam yu am diine dañ fiy jóge Abdullah ibn Mas'ud waxoon na ne laysa amun إلا وال وال والذي بعده شر منه mu ne amul at muy ñëw nderee at ma cay toog yees mu ne laa aqulu amun amtar min am waxuma at moo xam ne moo gën a am naataange de ci wàllu taw waxuma loolu déedéet waxuma at mu am bekkoor waxuma loolu de mu ne waande zahabu ulamaikum wa xiyaarukum mu ne nit yàlla yi ñooy dem boroom xam-xam rabbaaniya yi ñu dem su ko defee ñu jiital ñoo xamee ne xamuñu su ko defee ñu ñu ñu sànq ñu bari loolu Sëriñ Tuubaa di wax ci aaxiru zamaan mu ne ta'zimu zi maalin wa tahqirul alim jamono jaa ngi nii jamono joo xam ne dañuy gannaawal boroom xam-xam dañuy gannaawal boroom xam-xam jiital boroom alal waane taqdimu jahilin wa taxirul alim loolu defe naa ñu ngi koy dund fitna boobu beneen fitna bi mu aju ci liñ tuddee diyaawul amaana mooy kóllëre bi yàlla joxe woon fas kook ñun ñu bari ci ñun dañoo sànk kóllëre googu mooy ñi jiite war doxal war jaarale nit ñi fu baax léegi léegi dangay gis ni dañoo jàdd jàddaaleel ñu baree baree baree bare te yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñépp ay sàmm ngeen boroom réew mi sàmm la dees na ko laaj ci kanamu yàlla li mu doon sàmmee réew mi waande boroom kër gi itam sàmm la ci njabootam dees na ko laaj yawmal qiyaam li mu doon sàmmee njabootam soxna si sàmm la ci alali jëkkëram soxna si sàmm la ci njobooti boroom këram des na ko laaj yowmal xiyaam li mu doon sàmm ñu ne loola booy xool dañ koo sàgg sàggane nga xam ne mooy kolloor bi yàlla façon ak ñun looloo tax ñu bari ci ñun liñ waroon a yar ci njaboot dañ leen a sàggane moo tax yonente bi sallallahu alayhi nee na doy na nit ki bàkkaar mu sàggane njabootam kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut doy na nit ki bàkkaar yàlla jox la njaboot ba noppi nga sàggane leen ba ñu sànk kon loolu diyaawul amaana la maanaam sànk kollore la beneen bi mbokk yi te moo ci mujj ci façon fitna yi moo di fitna baaxal ku bon waane bonal ku baax ci ay kàddu gis ngeen ne fitna boobu ñu ngi koy dund bu baax ci ay kàddu yu ñuy dégg ci média yi ak yu ñuy bind léegi-léegi nga gis ñu bind ci nit loo xam ne da koy yàqal ba faw te fekk demewul noonu waane léeg ñu wax ci nit loo xam ne da koy yàqal faw te fekk lañ wax ci moom demewul noonu fitna boobu bokk na ci fitna yi gën a rëy ndax fitnab làmmeñ la boo xam ne yàlla doon ñu artu wala taxfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula na ngay wax lu la leer sooy bind bindal lu leer sooy wax waxal lu leer buñ la andilee xibaar gastu ko in ja'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu gastul xibaar bi balaa nga koy génne loolu mbokk yi bokk na ci fitna yi nga xam ne yu tasaaroo la ci jamono ji yooyu yëpp boo ko tànkee fitna yooyu aju ci jikko ak yële aju ci wàllu pas-pas ak fitna yi aju ci wàllu jaamu yàlla ak fitna yu aju ci njaboot gi ak fitna yi nga xam ne daa aju ci suñuy soxna fitna yooyu yëpp boo ko dajalee dangay gis ne lu am la te lu luñ dund la mbir la moo xam ne dañ cee teg bët teg ci baaraam kon jullit bi daa war a laaj boppam comme lii am na mu jamono la nan laay def ba mucc ci fitna yooyu loolu mooy e, kàddu gi mujj ci waxtaan wi insha allah fitna yii pour jullit bi mën cee mucc mën cee génne amut lu ci raw mu dellu ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala dellu ci sunnay muhammad sallallahu alayhi wa dellu ci fi ñu baax ñi téye woon foofu lañ téye woon ne foofu lañ téye woon buñ bëggee baax li àdduna ak àllaaxira nañ dellu ci alquran fa man yurid rida rahman fal yusbitan tadabbur alquran adim tilawatan lizal kitab walaw salaasatan min al ahzab fi kulli yawmin doona hijraani eh, masaalikul jinaan eh, sëriñ bi day wax ne fa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra al qur'ana la yansa ku bëgg jege boroomam ku bëgg a mucc ci fitna yi nga xam ne moom lañuy ñuy dund nee na dellul ci qur'an di ko jàng def ko tadabbur maanaam tekki al qur'an ndax xam-xam bi gën ci xam-xam yi sëñ bi nee na mooy tafsirul quran wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaq wa baadahu tafsirun lil quran summa alxadisu qaalahu addaymaani loolu mooy lu wér buñ bëggee mucc ci nattu yi faawoo ñu nangoo dellu ci quraanul karim dellu ci kàddu yàlla subhaanahu wa taala ndax mooy al maxrij aw al muxrijul min haadihi al bi yonent bi sallallahu alayhi wa ne am na fitna yuy ñëw Seydina Ali da koo laaj mu ne ko nan la ñuy def ba mucc ci fitna yooyu da ko ni kitaaballah téye leen ci yàlla kitaaballah parce que fiihi naba'u man qablakum wa xabaru ma ko huwa al-faslu laysa bil hazl man tarakahu min jabbaarin qasamahu Allah wa man wa man ibtagha al-huda min ghayri al-qur'an adallahu Allah nee na alqur'an mooy muccukaay bi képp ku mooy ci alqur'an yàlla gindi la wante képp ku bàyyi qur'an yàlla reeral la mu ne mooy wax waxub yàlla waxu yàlla wax ji nga xam ne dafa leer naññ amut lant wax ju dog la huwa faslu laysa bil hazl kon alxuraan ngoog mooy saafara su jëkk ci buñ bëggee mucc ci fitna yi am ci jamono buñ bëggee for suñu xol nañ dellu jàng alxuraan buñ bëggee for suñu xol nañ dellu tudd yàlla subhaanahu wa taala lu baree baree bari dellu ci jaamu yàlla boobu mooy saafara su jëkk ci fitna yi mooy delluwaat ci alxuraan ñaareel bi ñaareeli saafara si mooy musaabaqatul fitan bil a'mal as-salihat mooy ñu jëkkante fitna yi balaa muy ñëw yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee jëkkante leen ak juróom-ñaar ndax ku ci nekk ci yéen ñàkk moo koy xaar boo xam ne mën na ko saalitloo wala koom-koom boo xam ne da koy beewloo wala feebar boo xam ne da koy saalitloo yàq yaram mi wala maje ba nga xam ne dangay ngay naa wala dee ñëw bett la dee mu ñëw bett la wala dajjaal te nee na li yees si li doom aadama di xaar ci mujjub jamono mooy dajjaal awi saa wala nga jékki-jékki rek bés penc taxaw mu ne nag kon gaawtul jëkkanteel ak jeexu àdduna ci ay jëf yu baax moo tax muy dénk benn saxaaba mu ne ko defal juróom balaa juróomay ñëw irtanim xamsan xabla xams xayaataka xabla mawti sa dund nañ ci gaawtu def lu baax balaa dee di ñëw ndax loo defut woon boo xasee ba faatu mën a too ko def sababaka xabla harami sa ndaw gaawtul jaamu ci yàlla balaa ngay màgget dootoo man la nga mënoon rinaaka xabla faqri sa koom bi la yàlla jox gaawtul def ci lu baax balaa nga koy ñàkk ndax boo ko xasee ba ñàkk mënatoo def lu baax ci alal xab la suxlik sa jot bi ngay am temps gaawtul def ci lu baax balaa ñàkk jot di ñëw mu ne sixatak xabla siqami sa wér bi la yàlla jox nga xam ne tey jii am na say moroom yoo xam ne li nga man mënuñu ko dañoo wéradi nee na wér googu nañ ci gaawtu balaa wéradee ñëw kon noonu noonu la ñu fitna yi beneen bi li ñuy génne ci fitna yi mooy nangu dogalu yàlla maanaam ñu nangul yàlla li mu dogal ci ñun ci azal ak li nga xam ne moom la dogal ci sharia bi maa ñu nangul yàlla ci sunu bopp nangul yàlla ci sunu njaboot yar njaboot gi delloo leen teg teg leen ci fi yàlla bëgg loolooy tax ñu mucc muccal leen yaa ay ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha an-naasu wal xijaara borom bi nee na daw leen yéen ñi amee njaboot gi daw leen muccal seen bopp sawar mais muccal ci seen njaboot loolu lu ñu koy amee mooy nangul yàlla yëg ne borom bi li mu dogal ci ñun daf ñoo war a neex ndax kat borom bi day wax ci xadiisul qudsi yi mu ni jaam sama yow dangaa am say bëgg-bëgg man sa borom ma am ma am samay bëgg-bëgg ci yow mu ne jaam sama bés boo nang nangoo bàyyi say bëgg-bëgg ngir samay bëgg-bëgg man yàlla ma defal la say bëgg-bëgg ma jàppandal ko bés boo lànkee bàyyi say bëgg-bëgg ngir samay bëgg-bëgg man borom bi naa la nattu naa la sonnal ci say bëgg-bëgg te du tee li ma bëgg rek kay am man yàlla ci yaxu arab bi dane abdi turid wa urid wala yakunu ghayra urid in tarakta ma turidu lima urid a'taytuka ma turid wa in lam tatruk ma turid lima urid at'abtuka fi ma turid wala yakunu ghayra ma urid kon ñu nangul yàlla mbokk ñu jox yàlla suñu bopp jox gu wér ñu yegg ne lu yàgg-yàgg bés ngi ñëw ñu jébbal ñu suñu borom ñeenteel ba ci saafara yi ñuy mujjal muccal ci fitna yooya mooy ñuy yeesal tuub taw ba saa su nekk ñu xam ne kullu bani adam xatta wa xayrul xatta ina at-tawwaabun ñu xam ne nit ki matul fitna yii nii ñépp ku dund ñépp la laal kon bokk na ci liñ mën a génne ci loola ñuy tuub dellu ci yàlla lu baree baree bare ñuy jéggalu yàlla subhaanahu wa ngoon ndax ñu yëg ne li ñu dal ci metti keneen mënu koo teggi ku dul yàlla la malja'a wala wala wala manja min allaahi illa ilayhi nit ki amul muccukaay bu ko mën a muccal ci yàlla lu dul mu daw jëm ci yàlla maam soo bëggee mucc ci yàlla dangay daw jëm ci moom loolooy tax mu muccal la beneen bi te moo ci mujj nga xam ne moo ñu mën a baaxe ba ñu mucc fitna yooyu mooy lu luzumu addu'a mooy ñu saxoo di ñaan yàlla di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy jubal ku ko soob wande mooy bàyyi ku ko soob ci nangate boobu nga xam ne moom la ko seytaane di woowe yàlla moomu ñu koy ñaan lu bëree bëree bëree bëri pour mu jubal ñu jubal suñu njaboot moo tax bi ñuy tàmbali waxoon nañ ni yonente bi sallallahu alayhi wa da daan ñaan lu bëree bëri allahumma yaa muqallibal qulub sabbit qalbi ala diini yow yàlla yow mi nga xam ne yaay walbati xol yi ñoo ngi lay ñaan nga walbati nga saxal sunu xol ci sa diine kon mbokk yi ñu ngi tàllal yàlla loxo di wax allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la mudhniban illa ghafartahu wa la dalan illa hadaytahu wa la yatiman illa awaytahu wa la mayyitan illa rahimtahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdik wa habibik wa rasulika muhammad kama sallayta wa sallimta wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majid wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëm ci fitne yi nga xam ne mucc ci tey suñ jamono ji jafe la te nga leeral fitne yooyu leeral tamit façon fitne yooyu andi tamit ay solution ci ni nga xamante ne bu ñu ko defee yàlla mën nañoo musal ci fitne yooyu kon ci turu muassasatul wafa'i bi huquqil iman ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal safan fan te yokk sa xam-xam te jéego yi nga xamante ne moom ngeen seqi bat ñëw bokkam ñu jotaay bii jéego yooyu yàlla na ko yàlla def muy jéego yi jéggal bakkar kon ni leen ko waxee woon ci njalbeen rek dañuy jox kenn ci mbokk yi nga xamante ne ñoo ko Serigne Souleymane ñoo bokk luñu ñu yëngatu ñoom ñëpp ñu jóge ba Sébikotane ñëw ngir bokk ñu jotaay bii muy imam Serigne euh, Idrissa Ciss su ko defee mu def ab taxaw seetlu rek ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ñu door a ñëw nag ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Idrissa Ciss su ko defee mu def taxaw seetlu ci li sëñ bi doon waxtaane seen mbokk mu ñëw siyaar si leen ci waxtu wu nga xam ne mooy waxtu jox jokkook mbokk ñu ngi ci sant yàlla bi ñëwee fekk jotaay bi mel nii ñu ngi dellu si waatam di santaat yàlla buur bi nga xam ne moo ñu yombalal suñu ñëw ba ñu mën a agsi fii te ñu fekk leen ci jàmm jàmm jooju itam ñu ngi koy ñaan yàlla yokkal ñu ko euh, suñu sëriñ yi fi fekk ak suñu mag ñi fi fekk suñu rakk yi suñu doom yi itam ñu ngi leen di euh, ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram te ñu fekki war ko incha allah kon dañuy dé dégg ci waxtaan bi nga xam ne moom la oustaz Souleymane Pouy ubbi woon léegi ci e, fitna yi nga xam ne mooy feeñ ci suñu jamono bi e, alhamdulilahi rabbil alamin dina jafe nag wallahi dina jafe nag pour ma mën a tënk li nga xam ne moom la génne ndax man taalibe bu ndaw laa ci ci suufam moo tax mu xaw a xaw a diis waaye dañ koy sant yàlla rek kon li nga xam ne mën nañ ci jàpp ne moo mën a tax eh, buur bi subhanahu wa la muccal ñu ci eh, fitna yooyu nga xam ne moo nekk ci jamono ji eh, dañuy dellu siwaat rek ci suñu sëriñ bu mag bi li mu ñu jàngaloo ndax mu ngi wax naan fal tumsikoo bi sunnati muxtaar yi wa sunnati sahabati al yi kon nu ñu mën a def ba mucc ci fitna yi nañ delluwaat ci sunne saxaaba yi ñoom ñi nga xam ne ay tànneef lañu woon eh, nga gis ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu tegee sunna yi itam eh, dafa jëloon saxaaba yi ne nañ topp ñoom itam seeni sunna euh, bokk na ci li gën a wéral wax jooju euh, buur bi subhanahu wa taala bi muy wax ci soxna yi nañu muur seen yaram nañu muur seen yaram nga gis ne sallallahu alayhi wa indi na beneen xadis bu wéral wax jooju ne wa nisaau kaasiyaatu aariyaatu mailaatu mii mumilaatu ruusahunna ci maxtil buxtil maa'ila laa yadxulna aljannata wala yajidna rihaha kon ba xadis bay jeex li ñu jukkale rek ci xadis boobu euh, ndax lan ñu mën ci mucc rek moo ne bu ñu yaree bu ñu yaree soxna yi mën a yar doom yi waaye bu fekkee ne soxna yi rëcc nañu doom yi rëcc ñu bu ñu dajee yàlla dinañ am beneen problème kon bokk na ci Euh, ci li nga xam ne moom lañ gën a jàpp ne nañ yar nañ yar njaboot gi ci euh, yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunnaam si ñu muur seen seen seen seen yaram euh, boo ko seetee ci ñun ku muur yaramam rek ñu tudd ko beneen tur te fekk déedéet dafa def loo xam ne lii loolu la ko yàlla digal te mu topp itam li nga xam ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa digle bu ñu seetee suñu mag ñu baax ñi fi jiitu woon yoroon fi ay ay ñu di leen tudde ay doomi doomi sëriñ doomi soxna ñoom ñëpp boo leen xoolee ca commencement tàmbali ga dañu jàngoon alquran ba pare euh, téyewaat seen bopp ci euh, yarub yonent bi sallallahu alayhi wa suñ ko dee tënk daal dina bari te dina yaatu waaye ngeen jéggal Euh, wax ji ni mu ni mu ni mu ko mën a jokkee ba mën a indiwaat yi sëriñ bi taalibi bi war a euh, dajale wax waxi sëriñam dina jafe foofu ngeen may foofu ngeen may jàppe ne taalibi bi dafa bëgg a indi wax yi dafa bëgg a dajale yi sëriñam waaye li ci gudd gudd gàtt daal mooy ne nañ toppaat na si yonent bi sallallahu alayhi am nañu ku ñu won yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, képp koo xam ne topp na yoonu yonent bi sallallahu alayhi dina mucc si bépp ayib boo xam ne dina ko mën a aar mooy lan ñu jàngal xale yi alquran euh, jàngal xale yi alquran jàngal soxna yi alquran gis nga ñu ngi dellusiwaat sama morom yi boo demoon suñu daara ñu gën a ndaw ñële ñooy nekkoon samay classe su ma leen gisee rek sama xel day dellusiwaat si ñoom nga gis sax euh, suñu suñu sëriñ bu mag bi mu ñuy wax ni euh, ñun xale yi boo demee si tasawu de si xaar mu ñu koy wax ñun ñun ñun xale yi man damaa wàcc sama bopp tollu xale yi nee na yéen ndaw ñi bu leen soxlawoo dara. bu leen soxloo dara loolu jàng ak mokkal yaa ayyuha sibyaanu laa tastaqilu anil huda bil ulumi fastaqilu bil xifsi wa tilaawa wa tannibu majaalisan saxaawa gis nga nag majaalisan saxaawa jën dafa yaatu xoolal télé yi ñu taaje suñu biir kër yi xoolal mbedd yi li ci xew ak yeneen yi xew-xew yu bari bari bari majaalisan saxaawa la xoolal sax boo seetee ci mbedd yi nii am na yenn façon carte yoo xam ne dañ ko jagleel xale yi sama moroom yi xale yu ndaw yi su ma sama moroom yi nag waxuma mag ñi de xale yi laay wax ngeen moytu ko da ngeen boo xoolee ci mbedd yi nii am na carte yoo xam ne dañ ko def foofu pour jagle ko xale yi xale yi na ngeen moytu loolu loolu tam ci place texe di la ak li ñuy wax xaw ma babi la di ko dawal noonu dem tey yóbbu xelum xale ba lu mu naroon a jàng wala lu mu naroon a xam dina dina ko rëcc kon maa ngi ñaax sama moroom xale yi di leen wax ne eh, na ngeen dellusiwaat toppaat sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, suñu soxna itam ñu wax la ñu toppaat sunna si yonente bi sallallahu alayhi maa ngi tënk wax ji fi daal di jégalu ak yàggaay bi fi yàgg itam eh, ci kilifa yi ak tam li ma leen wax rek maa ngi bëgg a euh, mën a tënk sama waxi sëriñ wallaahi dafay diis ci man kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Souleymane Pouy ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay ziar yaag délégation bi nga àndal di leen ndokkeel di leen ñaanal bu baax sunu borom guddal fan wi te wéral yaram te bàyyi leen ak seen xel di bég lool ci kàddu yi nga xamante nii moom nga fi jot a donte waxtu wi kàddu yi doyaluñ ci waaye itam mën nañ ci jàngat bu baax a baax te laaj yi firndeel na ni ñu ngi déglu waxtaan wi te ñu ngi koy bàyyi xel. mel na ni nag wax ji jëpp buñ ko doon xatmu dañuy wax ne dañuy dellu ci yar rek te sëñ bay jaxte day wax ni yara yi tax ñu jël nit teg ca kaw di ko wër waaye yara yi tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw wala yasubillah Euh, mbokk mi dafa laajoon mu ni maanaam noo gisee xale yi jàng lu baax waaye kenn yaru leen donte mokkal nañ alxuraan dañ koy man waaye day mel ni yar bi day des loolu noo ko gisee ci fitna yi nga doon wax léegi ndaw ñépp ñépp mel ni bëy xar yi jigéen ju jóg suy tukki ànd ak fari Seex Balla Coor noonu na jigéenu caajaay kenn mënu leen a tàggale ak caay-caay te loolu wër na réew mi mépp penkook sowu xiblay ñooyam képp wax ni jamono jii mooy jamono yaataa yumbe góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi gumbe ñe leen ngi tëgg fecc ñee di gaajo kenn amatul soxla ci kuy faj aajo def naa loolu bokk na ci loo xam ne Sëñ Musaa waxoon na ko dëppoog li nga xam ne indi ko ci waxtaan euh, mbokk mi laaj mu ni na ci fitna yi hmm. yi ci gën a métti te ñu seetlu ko muy rey nit te mu bari ak warante ak ñàkk worma te loolu tàmbali naa bari ci réew mi loo ci xalaatoon mu doon saafara waaw xam naa loolu delluwaat ci xuraan bi ma doon wax rek xam nga bu dee nit ñi dañoo soobantal bakkan maanaam loola moo di yar ñi nga xam ni ñooy saay saay si jox leen doole ndax bu fekkee rey nit pen bi ñu ciy teg ci réew mi nekkul fay yu ca kooka rey ko comme ni mu reyee moroomam reyaate du fi jox kon dellu ci quraan rek moo mën a dindi fitna googu wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn ba aaya ba jeex kon bakkan bakkan a ko mën a fay yàlla mu ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab borom bi ne buñ bëggee dund dund bu am jàmm dund bu mucc fitna nañ dellu ci àtte yooyu nga xam ne moom la yàlla teral loolooy mën a andi jàmm ci réew mi insha allah bismillah jërëjëf oustaz Souleymane Pouy mbokk mi dani lu mel ni Facebook lu mel ni internet ndax gisoo ni ci jeexital ci fitna yi la bokk itam mhm. melokaan yooyu wala bokk mm, eh, jumtuwaay yooyu bokk na ci yi ma doon junj sànq maanaam bokk na ci li gën a tasaare fitna gën cee gaaw Facebook boobu mu doon wax ak yi nga xam ne mooy internet euh, loola nag booy xool gone yu bari jumtuwaay yooyu yor nañ ko rawatina gone gone yu jigéen ñi kon ku ci am jumtuwaay yu mel noonu mën nga kaa jëfandikoo ci façon boo xam ne dalay dimbali ndax am na façon boo xam ne dalay jàngal diine ci juntuwaay yooyu kon gone yi ñu moytu di dugg ci maanaam foo xam ne dalay wan loo xam ne waru ko wan waroo ko seetaan mu nekk loo xam ne dalay yàq kon bokk na ci fitna yi gën a rëy ci mujjub jamono loolu nga xam ne mooy Facebook ak loolu nga xam ne mooy internet yàlla na yàlla jàppale bismillah jërëjëf sëñ Souleymane te moonte daa mel ni sëñ Moussa Ka radiyallahu anhu da ko waxoon mm-hmm. ndax dafa wax ni ngir xarnu yeewee mm-hmm. góor a daan fekki jigéen bii xarnu nag jigéen a fekk si leen góor dootu dem far dootu dem yakkataani fukki jigéen a ñëw ku nekk waan ku nekk sol robbam te naan la jël ma soo ma jëlut kër du ma say waajal te sàkkuwul dara lu dul mooy yàlla ak i dërëm te lu ca def saxii la soo ragalul yàlla nga def seytaane daal di ko laal ngeen daal di dem yee daal loolu bokk na ci eh, noonu ko waaye kii mbokk mu ni ndax gisoo ni fitna yi ñàkk yar hmm. jeexital na ci lu bari ci fitna yi xam nga yarul islaam bañ ci bañ ci daanoo moom moo jural moo moo jural nit ñi daanaka fitna yu bari yarul islaam moo di bañ joxe joxe tubaab yi suñu doom jox tubaab yi ñu yaral ñu génneel ñu ay manahij génneel ñu ay programme yoo xam ne ñoom la ñuy jàngalee ci réew mi di ko yare gone kon bokk na ci li gën a jur fitna bi ñàkk yar xale yi ci diine ndax loolu bu fekkee am na mooy ne ñëmbati ëllëg maanaam pépinière bi nga xam ne moo war a yor réew mi ëllëg bu fekkee yaruñu leen ci diine ñooñu bu ñu màggee ba yor réew mi li am nii rek mooy am yal na yàlla jàppale ñu bismillah mel na ni loolu itam sëñ Musaa Ka radiyallahu ta'ala bu ñu xoolee ci ay téeram daan gis day wax ne jàng ak julleeg ak joxe alal mooy yoonu jannatu naim yow defal hmm. jaaloo jëw ak def eh, jaaloog jëw ak jabar ak jeng cib àtte bañ lu àttekat ya jàng mooy yoon wëjëm ca sawaraw jahimi azana allahu mina rajim euh, mu ni looy dénk ndaw ñi nga xamante ni fitna yi dafa dem a dem ba léegi ëpp leen doole fi mu toll nii kenn ku ne seetlu na ni fitna yi dem nañ ba ëpp leen doole ci agression yi ci accident yi ci bëree bëri loo leen di dénk loolu de daanaka junjoon nañ ko ci waxtaan wi xanaa baamtuwaat ko rek bi ci gën a am solo mooy bàyyee yàlla xel foo mën a foo mën a nekk yéeg ne maa yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum maanaam yow foo man a ne jàppal ne li ngay def borom bi subhanahu wa taala mu ngi ko teewe te itam mu ngi koy jël wa inna aleykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kon ndaw li suñu ko yaree ci loolu rek jàpp naa ne mën na wàññi lu bëree bëri ci fitna yi nga xam ne moo aju ci fa façon boobu insha allah bismillah jërëjëf sëñ Souleymane mbokk mi mu ni jan fitna nga jàpp ni moo gën a rëy ci sunu jamono ji ci fitna yooyu nga xamante ni tudd nga ko ak yi nga xam ne tuddoo ko jan fitna nga jàpp ni moo ci gën a rëy. Mm-hmm. waaw fitna yi gën a rëy de mooy xanaa mooy fitna yi nga xam ne dafa dafa jëm diine ji ndax waxoon naa sànq ne jullit lu mu am te amul ñàkk diine amul dara waaye ne jullit lu mu ñàkk te dese diineem rek ñàkkul dara moo tax boo gisee coono bi nitu yàlla yi am yépp moo doon défendre sunu diine ji pour fitna yi nga xam ne moom la di dund ni bañ a am bismillah jërëjëf sëñ Souleymane mbokk mi mu ni xaalis ndax ci fitna yi la bokk te moom xaalis moom day loo xam ne mënula la ñàkk. waaw xam naa ci la si la bokk waane itam bu fekkee jëfandikoo maanaam nit ki eh, jëfandikoo na alal ji xaalis bi ci foo xam ne fu baax la loola ndoot maanaam ndollante lay doon ci moom waane itam eh, jaamu yàlla lay doon waane bés bu jëlee alal ji dugal ko foo xamee ne waru ko fa dugal mbaa alal ji dox digganteem ak yàlla foofa la alal ji di nekkee fitna. qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuhaa wa tijaaratun taxshawna kasaadahaa wa masaakinu tardawnahaa ahabba ilaykum min allahi wa rasuulih wa jihaadin fi sabiilih fatarabbasuu hattaa ya'tiya allaahu bi amrih kon alal ji daal mu dugal ko ci fu neex yàlla bu loolu amee rek mën na bañ a nekk fitna ci moom waaye loolu su amul rek mën na nekk fitna àdduna mu nekk fitna laaxira hmm, jërëjëf kon laaj boobu leer na mbokk mi da doon wax ni léegi fitna yi nga wax ku ci bëggoon a mucc wan yoon nga jàpp ni bu ci awee rek insha allahu taala dina ci mën a mucc xanaa ba baamtuwaat rek insha allah lii tamit day firndeel ni mbokk yi ñu ngi doon topp waxtaan bi bu baax ndax bu ngeen dégloo laaj yi ak fi muy day firndeel ne ñu ma doon topp wante baamtuwaat yàqul dara day tax rek mbir mi gën a sax baamtuwaat bi mooy lan pour génn ci fitna yooyu nañ dellu ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala jëfe ko dellu ci sunnay muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëfe ko loolu bu ñu ko defee rek ñu am ngaramuk yàlla àdduna ñu am ko alaaxira waxoon nañ ko ci bayit bi sànq fa man yurid rida rahman fal yusbitan tadabbur al quran fal tumsiku bi sunnati al muxtaar wa sunnati sahabati al axyaar fastamilu biha ya jumlata al ixwaan niltum salaamatan ma ridwaan su ngeen bëgg am jàmbib àdduna jàmbib alaaxira ngeen am bëgg am ngaramub yàlla yowmal qiyaama sëriñ bi nee na ngeen sax ci sunna sax ci alquran loolooy tax yàlla dafa leen jàmmi àdduna dafa leen jàmmi àllaaxira mel na ni bu delluwaatee ci mbindum sëñ Moussa Ka radiyallahu ta'ala anhu dinañ gis ni mag ñi fañ nekkoon bu buñ fa delloo mën naam insha allahu dina baax te day wax ni déglul ma wax la lay jikko yi rijaal ya mm-hmm. ya Bàmba way ca xuqa xuqa way la man ñooña laa ñee zahiran wa baatinan ñëw ma kenn ngir alal ci àddina hmm. daawuñu fuuka réew jigéen ak alal sakkantuma ak wataak tabax yu defi lal hmm. fi suuf la ñuy fanaan di ñaan di julli daawuñu nelaw guddi ba jant jolli hmm. daanañu jàng alxuraan te wird di jàng taalif di tagg fan wa kullu wirdin yuridul murida li xadaratillaahi wala neexi de kon jikko yooyee mel na ni delluwaat ca doon na loo xamante ni bokk na ci liy mutale ci fitna mbokk bi mu ni déglu na ci biir waxtaan nga wax ni yàlla nee na wa'lamu am amwaalukum wa awlaadukum fitnatu mm. mu ne dafa gis ni àddina moom mm. doom ak alal moo fi dàq mm. am doom ak alal moo fi dàq ba noppi nee na ñu ni fitna la mu doon laaj nag ndax kon euh, dañ ciy toog rek bañ a takk soxna wala kon ndax dañuy bañ wut ay njaboot wala kon nan nuñ koy nuñ koy déggate aay boobu daal masha Allah laaj bi am na solo ndax xëy na man maa waroon gën a yaatal côté boobu mais ma doon jëkkante ko waxtu bi maanaam bu ñu nee alal ji fitna la ma waat ko mooy nit ki su fekkee daf ko jëfandikoo ci fason boo xam ne waru ko jëfandikoo noonu comme comme la daloon qaaruna inna qaaruna min qawmi musa kaana min qawmi musa fa bagha alayhim wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihahu la tanuu bil usbati ulil quwwa id qaala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaxi fii ma aataaka llaahu ad daaral axira maanaam boo bu fekkee alal ji da koo jëfee daaral axira te loola bokk na ci nga def ci ci àdduna bi loo xamante ne maanaam day baaxal sa àdduna mu nekk jaamu yàlla ndax denc soxna loolu sunna la loo xam ne yonente yëpp jaar nañ ci sunnatul anbiya la nabilaay muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na man denc naa yonente yi denc nañ man raxiba an sunnati fa laysa minni kon su boobaa nag jëf def sa alal ci soxna loolu jaamu yàlla lay doon kon du nekk mukk mu bokk ci fitna alal yi nga xam ne dañu dañu naan fitna la kon daal ci baamtuwaat suñuy kàddu ñu ngi waxaat ne rek alal ji nga xam ne mooy fitna mooy alal ji jaar ci nit ki di jaar diggante nit ki ak li mu li ko waroon ci boromam mu bañ koo def daal ci gàttal loolu su amee rek alal ji mën naa doonu fitna bismillah ak njaboot gi waaw njaboot gi tamit mën nañu doonu fitna ndax ndax lan eh, yow yaay ki nga xam ne yaa leen njabootee ñu war na leen laaj yowmal waaw waxoon naa ko sànq ci biir waxtaan bi kullukum ra léegi nag bu fekkee njaboot gi lànk nañ ne duñ la déggal duñ topp ci yoon wi nga bëgg te mu nekk yoonu diine islam loola day nekk fitna ci yow dangay sonn ci ñoom àdduna yow man xiyam tamit nga war a lijjante ak yàlla lool loola tax doom di nekk fitna gisa gisoo yonent yàlla nooxin sonn na doom ji nekk fitna ci moom yaa bu ne ma anaa wala takun ma al kafirin sonn sonn sonn ba ci dernière minute yi bàyyiwul doom ji topp ko gis nga kon doom fan lay nekk fitna ci way juram mooy doom joo xamee ne tamit déggalul yàlla doom joo xamee ne jaarul fu baax bismillah jërëjëf kon mbokk moomu laaj laaj boobu leer na ci innama amwalukum wa awlaadukum jooju alxuraan doon wax kon kooku loolu la ci Serigne Souleymane jàngatal ñu dégg ko noonu mel ni fitna itam ci jamono ji bari na lool mbokk mi nee moom bokk na ci lu seetlu da nga koo xam ne dafay jàng lool lool lool waaye daal muy bu bu ñu seet ko doy waar sax mooy gën a doy waar ñëpp loolu itam loolu leen ci jox ab dénkaan. waaw loolu defe naa junjoon nañ ko sànq mais li koy sabab bokk na ci ñu yittewoo jàngale quran bi rek ba ñu yittewoo yar moo tax du bëgguma woon sa wax li may kàddu gi may wax nii maanaam man de li ma jiital fale sa daara ja mooy yar ndax gone yi fi ñu dëkk jàkk ja fa la ne julli jaamu yàlla moom moo jiitu balaa ñoo jël téere yi dañ julli ba noppi mais dañu leen di waxtaanal ci yàlla di leen yar wan leen gone ni muy nuyoo mag gone ni muy toogee mag ni muy waxeek mag defe naa ne loolu moo manque ci daara yi maanaam yar bi su fekkee jiitaluñu ko ci njàngale bi xale bi mën nañ ko jàngal ba mu mokkal Qur'an man koo tey fekkan nag la ganoon am solo am ko mooy yar ndax nit ki bu fekkee ñu ngi koy wax nit rek mooy day fekk maanaam jikkoom baax na jikko su yàqoo rek loo mën a yor moom mënta baax ma ma baqiyat fa in humu dhahabat axlaaquhum dhahabu bismillah euh, jërëjëf sëñ Souleymane mbokk mi da doon laaj mu ni wasaa'ilul i'laam yooyu nga doon wax muy lu mel ni rajo yi lu mel ni télévision yi hmm. ñoom itam ndax gisoo ni pour yar ndax ñoom it dañ ci am part bu mag a mag a mag ci yar loo leen di jox en tant que ab yóbbal ngir itam yar bi nga xamante ni muy yaru xale yi ak jikko yi hmm. ñoom itam loo xam ne wax nañ ko ca mën a jouer ñoom di xanaa ñu bàyyee xel ne kàddu daa foor dafa rëy te itam kàddu gi ñoom ñoo ko yor te waxoon naa sànq maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waxoon naa ne wa inna aleykum la haafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kon li ngay wax rek nga bàyyi ko xel bu baax wante say xibaar yi ngay joxe ci rajo bi mbaa ci télévision bi nga settantal ko bu baax yaa ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala fa'altum nadimin moytu ndax xibaar boobu boo xasee ba jàll ci rajo bi mbaa mu jàll ci télé bi pour delloowaat ko defaraat ko day jafe te mën nga ci yàq ni façon yàq boo xam ne da koy topp ba faw kon ñooñu daal li ma leen di eh, denk mooy ñu ndànk ci xibaar ñu téye ci kàddu su ko defee loolooy mën a tax xëy na bu ñuy génne wax ne nekk mu nekk wax jub borom télé itam ñu bàyyee xel image yi image yi ñuy wan xale yi ñu seet seetantal image yi yu baax image bu mel nii bu ñu ko doon wane ci télé yi ak yeneen image yi loola doon na gën a delloo xale yi ci yaru diine wante bu dee image ay feccal ay théâtre ay caaxaan loola defe naa day delloo réew mi gannaaw rek bismillah jërëjëf sëñ Souleymane ci wax ju am solo jooju kon mel na ni wax ji jëpp mooy ñu delluwaat rek ci bi yar te yar moom mag ñi dañ caa waxoon lu bare bari sëñ Bay Jaxate dafa wax ni moo jar dox junni at ngir wut sëriñ bu la ko jox ndax ku yaru rek mat a xam ku yaru rek mat a am ku yaru rek mat a waaye ku yaruwul turam ba sax daa wax ni mutu la xam kon ndekete ab yar rek mooy li am solo te boo seetloo ci lii nga ko waxee nii jamono ji mel mag ñi waxoon nañ ci lu bare bari ci melokaan yi nga xamante ni noonu la jamono ji mel ba tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax